boo manul loolu ne damaa feebar ba manumaa toog je suis man sama wel mu ne la wetul wetu ndejoor nga ne sama côté ndejoor bi manuma ci féete ñu ne la côté càmm boo manul lool jaaxaanal loo man daal yow mooy loolu lépp mooy gis nga al imkaan waaye borom bi du ñëw teg ñu ne ñu aywa yéen doomu aadama yi képp ku war a aji nay naawu waxu man dugg ci avion de déedéet na naaw taxaw naaw ba foofu dem aji loolu duñu ko teg lu tax parce que deful ci ñun ñuy man di am amuñu possibilité di naaw kon ak taklifu shartuhu al imkan léegi mu ne leen ndax da di wax aturi ne leen ne leen hein aturiduuna an taqulu mooy yéen baa da ngeen a nam di wax comme ni waa ahlul kitaabayn ñi nga xamante ne nii ñooy waa ñaari téere yi muy minal yahuudi wan nasaara da ngeen a bëgg a wax ñoom li ñu waxoon yahuudi ak chrétiens yi waa jàngum min qablikum te jiitu woon leen nga xam ne lan lañ doon wax lu bari ci ñoom sami'na wa asayna <laughs> noonu na ko yow di waxe woon bi ma ne Muusaa dëgg la dégg rek ñu wax waaw non dégg rek message yàlla nga ñu doon délivrer très bien dégg nañu ko waaye nag ñoo moy ñoo bañ waaw ndax borom bi waxul wa iz axadnaa miisaaqakum wa rafa'naa fawqakum at-tuur xudu ma ataynaakum bi quwwa wasma'u qaalu sami'na wa atayna waaw ca suuratul baqara bii mu nekk te la ko jiitu aaya 93 ba borom bi nee na wa iz axadnaa fàttalikul yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba nga xam ne lañ jëloon miisaaqakum seen pacte ak ñoom waa banu Israaïl wa rafa'naa ñu yëkkati fawqahumu tuur fawqakumu tuur seen kaw yéen yahuud yi mooy seen maam yeeg seen ñooñu ndax yéen yéen a nga woon te seen i ndigg te yéen yéen a ngi ci ngëm-ngëm ngañ amoon ak pas-pas bañ amoon ci mooy yàlla borom bi yëkkati montagne bi ak tuur la yëkkati ne force leen da leen leen ma aday naa ko li leen jox ci tawraat te ngeen doxe ko alwaax yoo yële mu joxoon Seydina Muusa ah alayhi salaam wasma'u te dégg leen li ci ne doxal ko ba mbir yi giifee lan lañ wax ñu ne waaw jël nañ waaye après li ñu wax sami'na dégg nañ wa asayna ñoo moy waaw kon waa ahlul kitaabayni te suñu boroom waxoon na tamit ci suuratu euh, nisaa yi <laughs> Allahu akbar bim naan alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ddin bani aayee jeex boroom waxoon na ko tamit ne xanaa gisuloo gisug yéemu yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jaam bi jàng alquran wala miy lu ñu koy wax alquran ndax gisuloo gisul yéem jëme ila alladhina utu nasiban min alkitab ñi nga xam dama leen a joxoon ab cër bu rëy ci kitaab ci téere tawraat def yashtaruna ñu koy jënd ak di weccoo ak cànkutee ko réer lañ nangoo lañ weccoo we leer goog ma leen jox cër boobu ma leen jox ci téere bi alhamdulillah waaw wa yuriduna ba pare yemuñ ñoom seenu cànkute bañ defee commerce boobu nga xam ne baaxul ndax man baa nuuram bi dujaa fa sa yandamu wat naa ne képp koo xam ne yaxantu nga jaay nga leer leeru alquran bi dujaa ci lëndami iblis ak mooy yàlla topp say bànneex wallahi fa sa yandamu sa waay di nga rëccu ji moom la waroon kun kaatiman as-Shaykh Ahmadul Xadim wa radiyallahu anhu yemuñ ci loolu ñoom mu leer bi leen borom bi jox cër bi mu leen jox ñu weccee ko cànkute waaye wa yuriduna ñu nam ma nag antadillu ka yéen julli ñi ngeen sànku yi la yoonu njub bi nga xam ne moom lañ leen joxoon leeral leen ko ñu jënd ko griir bëgg keneen yéen ñii ngeen sànku ni ñoom mu ne wallahu te borom bi a'lamu moo gën a xam te mooy ki xam dëgg-dëgg bi a'daaki bi a'daa'ikum ci seen noon yi yéen way ngëm yàlla yi borom yi ñu leen wax mooy seen noon ñooy seen noon yi nga yahut yi bëggaluñ leen yiw mukk waaw jamais ndax buñ leen dalee sax ah musibatun ñoom ah hasanatun tasuhu bu leen lu laa lu neex laale yéen way ngëm yàlla yi dalee ni metti waaye bu dee lu yiis la moo leen dal yafrahu biha ñu kontaan ci loolu mooy dëgg-dëgg noonu waaw ki mu noonool bu nee ci mbëgte jaral na ko mu toog di jooy nekk ci tristesse nga foog ne kii daa ñàkk baayam ñàkk ndayam ak lépp ndax ki mu noonool moo nekk ci mbëgte waaye bu nee ci njàqare day kontaan di jubilé nga foog ne sawaay daa gañe lu kenn xamul dëkkate yoo gañewu tous am noona ma nekk ci ci ci xat-xat mu kontaan waaw suñu boroom nag ne maa wa kafa billahi te doy na yàlla sëkk sëkk moom dong waliyan koo xam ne moo méngoo seeni mbir wa kafa billahi nasira mooy ki doy dëgg-dëgg ki nga xam ne moom leen di ut ndimbal te moo leen di ki leen di dimbali mu ne ñooñu ñooy mu ne min alladina haadu am na ci ñi nga xam ne ñooy yahuud yi ñoom du ñëpp parce que am nañu ci baax waaw yuharrifuuna al kalima am mawaadi'a dañuy soppi kaddu gi yàlla wàcce ci seen téere yi ñu soppi ko fa mu ko tegoon ngir lan mu dëppook seeni bànneex jàpp tawraat àtte bi yàlla bi di ko lem di ko mooñ di ko lem di ko pressé nit nit nit nit nit nit fi toog nit buy moom waaye di ko di ko lem comme si ngom ngir mu mu ànd ak seen bakkan yi seen caaxaan yi newe moo taxoon ñuy soppi ay àtte yoo xam ne ci tawraat la newoon neexu leen ñu soppi ko def ci leneen waaw wa yaquluna ñu teg ci naan sami'na dégg nañ wa asayna te ñoo mooy kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne ndax da ngeen bëgg a mel ni waa ahlul kitaabay nii hein ndax da ngeen a bëgg a mel ni ñii min qablikum te wa asayna ñoo dégg te ñoo mooy waaw loolu ñu bari ci ñoom dañ ko doon wax mais ñenn ñi seen jëf la ndax sami'na wa asayna wax lañu waaye jëf la man en tant que jullit bu ma àtteeb yàlla dikkalee àtteeb yonent bi alayhi salaatu salaam dikkalee xam-xamu yàlla dikkal ma muy xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dikkal ma bu ma ko fi bàyyee ngir leneen man man doxe leneen mooy man sami'na wa ata'na laa def maa ngi ci biir je je m'inscris dedans waaw dégg nañu waaw xam nañ mooy àtteeb yàlla moom <laughs> waaye bañ nañ yow xoola saxaaba bi ju Abdallah ibn Mughaffal waa ji ci yoo xamante ni ay rëbb ay sànnee xeer kese waa ji ba mu ne ko yonent waaye sa sam lii la wax mu fekkaat ko mu koy def mu ba ko bu faw <laughs> waaw <laughs> la ilaha illa kon jëf la tamit mu ne leen ndax da ngeen di wax li ñaari waa ahlu kitaab yooyu ñu joxoon téere di wax li te jiitoon leen dégg nañ ca ñoo bañ bal quulu li am ba des wax leen sami'na dégg neen mu saleen li ñu war a wax kon lii lañ war a wax moo tax imaamu Nawawi rahimahullah ne baabu baabun fii wujubil inqiyaadi li hukmillah yéen mooy saxaaba yi yéen li leen war bi aay bi wàccee mooy ngeen wommatu ci loolu la la yonente bare sa samba ndax da ngeen bëgg mel ni ñële nga xam ne ba leen yàlla wàcce lay atte nanguwuñ cee tënku ba gis nañ montagne bi lay këti waaye bañ nee jël nañ ko après ba loolu jiifee comme que ñoom il faut la menace soit permanente ngir ñuy mën a jàpp ba mbir ma giifee lañ ne sami'na wa asayna ñëw dégg waaye te ñoo lànk laa wax waaw <laughs> ci yées moom ci xeet bi mooy ñoom ñoom ñoom hind kii ci yées moom non hind <laughs> kii <laughs> hind kay alhamdulilah mujj na nekk saxaabu tuub na arwa arwa bint harb kuy arwa xamoo arwa may xamoo kuy arwa ah budul <laughs> maa koy dóor a dégg nag <laughs> nga naan ma xamoo ko sax <laughs> moo ne arwa mooy Ummu Jamil ngeen nga maa réeral moom daal waxal rek te bàyyi laaj yi nag ah ah fay fay fay de sabax an qulna moom kenn ko <laughs> Arwa mooy Ummu Jamil Ummu Jamil moo doon jabaru Abu Lahab di seeru Abu Sufyan Arwa bint Harb <laughs> tabbat yadaa bi mu wàccee <laughs> ci sami'na wa asayna la ñu nekk ci yées moom mooy Arwa moom Ummu Jamil lu def bi tabbat yadaa wàccee tabbat yadaa abi lahabi wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu wala wa imra'atuhu hammaalatal wa imra'atuhu hammaalatal hatab ah fii jiidihaa hablum min masad <laughs> ku tos na ñaari loxo yi Abu Lahab waaw wa tabba moom ci boppam sanku na alku na maa aghnaa du ko jariñ anhu ko am du ko jariñ bu ko borom bi di mbugal te jariñu ko dara ngir mu dugg ci giiw wamaa kasab ak lépp lu mu lu mu fàggu rek du ko jariñ dara c'est nul Abu Lahab loolu mooy ak tabaab dëgg toskare sayasla xilsif naa dugg naaran safara zaata lahab way lakke wa am ay tàkk-tàkk yu gaaw wa imra'atuhu ak soxnaam sax jabaram sax muy arwaa mii di ummu jamil waaw nag bi aaya yooyu wàcce saar boobu wàcce ummu jamil dafa mer bay bay di takk mer yor ngandum xeer téri ci di waaw jóge këram loolu di mu ñëw ci kaaba gi gis Seydina Abu Bakar ci kaaba bi toog radiyallahu anhu fekk Seydina Abu Bakar a ngi toog yonente ma yonente mi alei salaatu salaam mu ngi ci wetam mu naan ko Seydina Abu Bakar ne yonente di ñëw de Ummu la xeeram mu ñëw damay ragal mu ñëwee mu ne ko yonente yonente mi ne ko bàyyi ko borom bi dina ma dina ma muur ci moom mooy duma ma gis mu ñëw agsi gis nga yonente mi alei salaatu salaam mu ngi nii toog ci wetam borom bi moo ko moo ko muur seen ay ay gëtëm ba gisu ko waaw Allahu akbar mu ñëw ne eh, na Abu Bakar yow eh yow xam in anna inna saahibaka qad hajaani naan ko yow sa sa àndandoo bi daf maa ngañ wax na ma lu ñaaw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ko wallahi ma hajaak mais moom ñaan ñëw wat naa ci yàlla mu ne ko xanaa moom du ma boo wax naan fii jiidi yaa hablum min masad wa ma adrahu fii jiidi xanaa doo naan ca loosam naan sama loos wi lañ takk buumu safara yoo yële lan sax boo ko xamal moom sa waaji Muhammad sallallahu alayhi wa moo nekk ci sama loos sama kuu bi moo ko xamal li ci nekk ba def nañ ci mooy mooy jaahila la daa sànku <laughs> ñu ko naan ca biir safara moom mu jàpp ne te dëgg na ndax innal abraara la fi na'im wa innal fujjaara la fi jahim mu ngi dund ci kaw suuf mais masab yaa ngi ci ci ci ci baatam bi safara la ko jëme ndax ñi gëm yàlla ñu ngi fii ci àjjana lay tàmbalee ci kaw suuf waaye wa innal fujjaara kàccoor yu mel ni Arwa ñu mel ni Ummu al-la'na alayha al-la'na waaw ñu ngi dund ci kaw suuf waaye la fiy jaxin ñu ngi safara seen dund lu neex de waaw <laughs> wama adrahu maa fii jaw bi lan moo ko xamal lan moo nekk ci sama ah ah maa fii ji bi ci li nekk sama loos sama sama sama kuu ba pare naan këy bu ma ko fi fekkoon xeer wii laa koy dóor waaw ba pare teg Muhammadun abayna wa amrahu asayna wa diinahu qarayna ba pare di lahal way lahal way naan laqad alimat qurayshun anni bint sayyidiha <laughs> non gaay non gaay ba pare Ummu Jamil teg ci ah naan Muhammadun Muhammad ci boppam lañ lañ bàyyi bañ nañu soxlawuñu ko bayuñ ko tus suur nañ ci moom wa amrahu tantan digale ni muy wax naan alquran yàlla ko yónni ah say naa ñoo ko moy kon dégg na ko moom ndax moom duggul ci sami'na wa asayna wallahi ñoom ñooy les premiers kuffar mahday waaw mbiram ndigalam yi muy wax ak lim feen digéen naan asayna ñoo moy wa diinahu kantaan diineen yim fi indi xale naa dañ koo bañ suñu xol yi mënu koo supporter bañ nañu ko waaw ba pare di wane gannaaw nag di dem naan laqad alimat Quraysh naan waa Quraysh yëpp xam nañu waaw am nii que man mii di Quraysh xam na ne am nii la bintu sayyidiha la fille la la fille du de Quraysh man maay doomu sang Quraysh di dem nag lahal waylu lahal waylu moom Arwa moom ki nga xam ne mooy ummu jamil jabaru abu abu abu abu kii euh, abu lahab alayhima naarun zaatu lahab zaatu lahab kon kooku jiitu moom façon <laughs> yooyu ñoom ñoo jiitu ci sami'naa wa asayna kantaa yéen ñi gëm yeneen tamay saa saa ne leen nag bu leen wax ak ndax na yenn wax comme ñi leen xam ne ñi joxoon téere jiitu leen naa ñoo dégg wa naa ñoo lànk ñoom mooy bal qaalu léegi wax nga leen kon lu leen yàlla teg gërëm leen lim leen teg bu leen nekk di wax comme wax yoo xam ne moo tax dañ ciy jàng ne di wax waxu yéefér wax boo xam ne wax yéefér yi ñoo koy wax loolu yellul ab julli di ko def waaw yow xattaa ci wax lañ wax mais copier rawatina nag copier ñoom ñi ñuy def nga xam ne loolu ñoom ñoo ko wéete waaw tekkiwul ñu ne voilà euh, yéeféer yi ils mangent à midi ils prennent leur déjeuner à midi léegi kon ñun buñ prendre à midi non loolu ñëpp ko bokk quoi lekk yi moom ñu bari loolu la waaw que dañuy reer kon ñun bu ñu reera ci déedéet dañuy ndékki kon waruñoo ndékki déedéet du loolu waaw léegi surtout wax yi nga xam ne yii ne wax ñoom ñu ne dégg ñu topp loolu moom roy leen ci dafa xaraam ñu wax waxu moo tax yonent lay saa saam gisoon nañ ñuy wax xu ne bi gaa yi ne yonent lay saa saam ne defal ñu ñu itam garab goo xamante ne nii zaatu euh, euh, garab goo xam ne ci la ñuy mën a lonk suñu jaas yi comme ñoom ñii yéefér yi ñu gis xërëmkat yi niñ koy defe mu ne leen mu ne leen allahu akbar laqad qultum kama qaala ashaabu musa li musa wax ngeen comme la waa kër sayyidina musa waxoon sayyidina musa alayhi salam ij'al lanaa aalihan ilaahan ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun inna haa'ulaa'i mutabbarun maa hum fiihi wa baatilun maa kaanuu ya'maluun ah ne yéen daal yéen ñii wax ngeen la waa kër Seydina Muusaa waxoon naan gaa yi romb gaa yi ah ay ala aqwaamin ay nit ñoo xam ne ya'kufuuna ala asnaamin lahum ñu ngay boof di jaamu di xërëm seen xërëm yi naan nañ leen di jaamoo kon mag dalaka yooyu ñu ne leen é eh, man leen muccalee ca Firawna ah Muusa alayhi salaam waaye defal bi ay yàlla ab yàlla comme ñii ñi ñu amee bu ñuy représenté quoi bu ñuy gis ñu yàlla ñi nga naan moom nañu jaamu utal ñu ko lu ñu koy gisee luñ koy représenté l'effigie du Seigneur salaallah wala yéen daal yéen ay nit ñu sànko voilà mooy yenente way sa yooyu nga ne bu leen ko di def bu leen wax comme li waa as ahlul kitaab bay def kon lan lañ war a wax bu ñu ginnaaw bi ñu waree wommatu ci atteb yàlla digalu yàlla lan la ñuy wax bu ñu digalee lu baax sami'na ah bal qulu sami'na wa ata'na mu ne leen kon li am ba des wax leen ne sami'na dégg nañ wa ata'na te topp nañ waaw waxal leen ne dégg nañu te topp nañ waaw contrairement ñoom li ñu wax ghufranaka boroom bi ñu ngi ñaan sa sutura ñu ngi ñaan sa njéggal ci liñ jot a wax ak suñu yeneen bàkkaar yu ñu xam ak yu ñu xamul ak yi nga xam ne yaa ko xam te xam te réer nañu rabbana ee eh suñu borom ñu ngi lay woo wa ilayka ci yow dong almasiru mooy delluwaay bi tuub nañ lañ waxoon mu ne fa lamma qtara'aha al qawm bi nga xamante ne nii ci la ko nit ñi jàng iqtara'aha mooy jàng saxaaba yooyu yee wa dallat biha alsinatuhum seen lan nañu daal di ci daal di ciy wàcc daal di ci eh, torox nangu ko di wax te ñu nekk loo xam ne noonu li leen koy nekk bay saa saa bu ñu jàppe ko noonu le soumettre ci seen bopp waaw Allahu akbar oh wane ne wàcc nañu ñoo juumoon nangu seen làmmiñ yi waaw léegi nag borom bi wa anzala allahu taala fi isriha ci la yàlla wàcc ci gannaaw loolu nag waaw l'allègement après lim xaw a dëgër tuuti mooy lële nekkul woon ne dañ koo impossible woon def waaye mooy borom bi tabaraka wa taala borom bi wàcce tekki te moo toppalante aay yi ah moo toppalante aay yi ñu waxaat la ko borom bi dane lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibkum bihi llah fayaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wallaahu alaa kulli shay'in qadiir. léegi lii bi nga xamante ne nii ci la leen yeneen ci ma lay saa saam sàll li nga xam ne moo jeexal aaya ah muy rabbana ah biñ ne sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir suñu boroom nag ne falamma ikhtaraha wa dhallat biha alsinatuhum anzala allahu ta'ala boroom bi nga xam ne moo kawete yéegut wàcce fii isriha ca gannaaw ga amana ar-rasul ne amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuun kullun amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bay laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir suñu war a wàcce amana rasuul amana gëm na ar-rasuul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla bi waaw bimaa unzila ilayhi li ñu wàcce ci moom moo ko njëkk a gëm wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul mu'minin wa ana awwalul muslimin te maay ci njëkk a wommatul nekk jaamu yàlla njëkk a wommatul borom bi kon borom yonent boobu gëm alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom lañ wàcc ci moom mu tukkee min rabbi tukkee ci borom wal mu'minuun boromam wal mu'minuun na ko noon way ngëm yàlla yi te way ngëm yàlla yi ñi ci njëkk ñooy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te aay yi ñoo la ñoom ñépp amana billah ku nekk ci ñoom gëm na yàlla wa malaa'ikatihi gëm na malaakaan yi wa kutubihi ak li nga xamante ni mooy ponk ñoom yàllaa ngoo wa kutubihi ak téereem yi yi mu wàcce yépp wa rusulihi ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam waaw sa ay yoon mooy yonent yépp laa du farriqu duñu ñun de duñu tàqali bayna ahadin diggante kenn min rusuli duñ ñëw naan kee du yonent kii yonent la walla comme que man yahudi neexuñu ma kon man du ma gëm Seydina Sulaymaan alayhi salaam boo ko defee qad kafarta bima unzila ala muhammadin wallah boo ko defee rek weddi nga lañu wat ceeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag mu ngi noonu mooy yow weddi nga li ñu wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy laa lu far bi ko wala na ñëw ah loolu yonent bi sallallahu alayhi wa wax ndax ngir ñëw gis ñu noonu dee leen fàttali lii la tufaddiluni ibn Matta bu ma gënale ci Yunus ibn Matta te xam nañ ne mooy sangu doo euh, doomi aadama yi wala faxra wax na ko waaye mooy jamonoy par parloo ni ñuy bëgg di wax noo xam ne mel ni finalement yeneen yële moom ay seconde zone la yomb war na daanaka sax xawuñu ko doonuñu ko loolu du waxu teggin déedéet ñun ñun li ñu war mooy lii ñoom ñépp la yàlla yónni. amul kii la yàlla yónni ñu koy def yónni wuñ leen doo bàyyi wax lu amul borom bi nga rusulee rusulee nga doon la ah samay ndaw nga bëgg a ñëw walla yow bëgg màggal màggalal yéen a ngi lay sax sax aussi waaye bu mu tax nga def ñeneen ñi comme si duñu yonent déedéet ay yonent lañu waaw yàllaa leen yónni waaw tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd yonent yaa suñu borom moo gënale ñenn ñi ci ñenn ñi waaye gënale kooku mu ne bul tax nga jàpp ñeneen ñi di wax loo xam ne daanaka mu dégg leen ne li ñee est sax ñee kon ay yonent lañ déedéet laa nu farni ko ñun da way yàlla yi muy ñooy suñu profession de foi lii mooy ponk gëm yàlla gëm yàlla gëm malaakaan yi alayhi musa gëm téere yi mu wàcc yëpp yi ñu xamati yi ñu xamul ba mu des yu ñu falsifié du ñu gëm la ñu mais gëm nañ ne téere bu amoon na comme Injiil la Tawraat ba pare ba sax boobu gëm nañ ko tanta liñ gaa yi yor léegi gëmuñu yooyu waaw ndax ñoom yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'ihi dañuy falsifié mbir yi di di soppi lu neex di ca def ci téere lu leen neex lu leen neexul ñu dindi de fa def lu leen neex waaw waru see gëm nañ ndawam yépp que ne yàllaa leen yónni loolu gëm nañu ko la nafaafiqu duñu nekk di tàqale bayna ahadin diggante kenn min rusuli ci ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam wa qaalu mu ne ñooñu nag gëm yàlla yooyu nga xam ne ñoom ñoo gëm ànd ak yenente ba ma yónnee muy sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom de lii lañu wa qaalu ñu naan sami'naa dégg ne wa ata'naa ta topp ne ghufraanaka borom bi ñaanal ñu ñaan sa njéggal sa sudur rabbana suñu borom wa ilayka ci yow al-masiir lii la leen yenente waaye sa sa moo leen sax kon aaya bi mooy la yenent waxu yenent bi sa satu la aaya bi ñëw def aaya ndax waxam wax yu la waaw o oh. wa ilayka te ci yow dong almasir la ñuy dellu waaw léegi muy suuratul baqara moo mooy fin ba rek ah cinq mu ne fa lamma fa'alu dhalik sayyidina abu hurayra radiyallahu mu ne bi ñu defee lii nasaxaha allahu taala borom bi nasaxal lam waxoon ne lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa in tubdu ma fi am tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi allah borom bi daal di atte atte wa mu yëkkati ko ne loolu jàppate mooy loolu jàpp dindi naa ko yëkkati naa ko ndax borom bi kat mooy def ci alquran lu ko neex di ci génne di yëkkati attey lu ko neex yoo xam ne yum tegoon la mu yëkkati ko waaw waaw nasaxaha allahu ci la ko boroom bi nasaxale mooy daal di koy abrogé allahu akbar waaw <clears throat> fa anzara mooy abrogé la ba jàng bi ndax ñu ngi koy jàng ba léegi ndax dafa am nasxu <laughs> nasxul kitaab ak nasxu kii ya atte yeeg yooyu mooy la loolu ëmboon loolu la dindi ne ñu ngi koy jàng ba léegi hmm? eh, fa anzala allahu azza wa jalla léegi nag bi daal di ci teg ginnaaw lii mooy aaya ba ca tegu te mooy bi jeexal suuratu baqara aaya deux cent quatre-vingt-six laa yukallifu allahu illa wus'aha borom bi du togg jox benn bakkan lulul la mu man la mu am taaqa la mu am kattan la mu am mën a moo tax règle boobu ñu la waxoon al at taklifu shartuhu al imkan borom